laa yazaalu qawmun yata'axxaruuna xattaa yu'axxirahum allahu ta'aala rawaahu muslimun rahimahu allahu ta'aala kon al imaamu al xaafidu an-nawawiyu ginnaaw bi ñu jeexalee ci suñu jotaay bii ñu génn hadis 1084 ci garab gi ci tool bi nit ñu sell ñu ngi ci kitaabul fadaa'il ba léegi waaye baabu chapitre cent quatre-vingt-quatorze téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñeent baabu fadli safil awwal wal amri bi itmaami as-sufufil awwali wa taswiyatiha wa taraasi fiha suñu jotaay bi ñu génn gisoon nañu hadith mille quatre-vingt-quatre wa anhu muy sayyidina Abu Hurayra radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam xayru sufufir rijaali awwaluha wa sharruha axiruha voilà wa xayru sufuufi nisaa'i axiruha wa sharruha loolu am na lu ñu ci fàtte woon waaw ci masala yi <laughs> li ñu ci fàtte woon mooy xadis boobu xadis boobu bi ñu wax léegi te gisoon ko bii wees day wane ne jigéen mënu la nekk imaam ci góor ñi ay góor nekk fa jigéen di jiite jàkka ma ne ko gis ma ne ah <laughs> zaman lañ ne yow déggoo loolu ah yow France gisoo fi benn femme boo xam dañuy la nga dégg gaa yi eh, seen idée ñu yor ci monde bi léegi ñu foog mooy la ñuy fu nekk rek ñu dugg ko fa placer war na fa am place ba samha suñu ash-sharia al-mutahhara waaw ñu naan pour le mouvement des féministes voilà l'imam koo xam ne jigéen la man wóoratuma est-ce que damaa mës a gis image bi ñu was koo wane mu am ñu muy jiite wala nu mu demee noonu leeratuma parce dafa yàgg te man xaw na yëggëj naa euh, di suivre affaire yi quoi mais li ma leer moom femme bu nekk imam moom loolu euh, imam la gars di ko kii ba pare rajo yi di ci ci voilà dafa rek tubaab yi voilà euh, di wane ne c'est moderne et c'est normal voilà il faut kii comme ni voilà pourquoi pas Euh, comme euh, église bi ñu ngi commencé di di di di di di di introduire ay ay femmes yoo xam ne prêtresses xaw ma yu mel noonu te lool euh, <laughs> conservateurs yi d'accorduñ ci mais pourquoi pas kon nag ci l'islam bi walla voilà faut kii vivre avec son temps nangam loolu lépp c'est des waaw wal iyaazu billah waaw wal iyaazu billaah ñu lay talangaatool ci ay mbir naan wala ummu atiya wala nangam la doon jiite ay waa këram la doo bàyyi wax lu amul <laughs> ñam la doon jiite ci waa këram góor ñaak jigéen ñaak ñépp moo ne woon feet imaam ak yooyu di leen jiite nga ne loolu eh, loolu ngay ngay sukkandikoo ne loolu mooy wane ne wala affaire bi kon moom imaam mooy kon jigéen day nekk imaam hadis bi day wane tout le contraire que ne kullu hadhihi al aqawil waaw wax yooyu yëpp ay daawi lay woote wala tudd dëgg te kaadib waaw kaadiba ay kaalay nar c'est des yu nar yu leer nañ parce que yonent bay saa saa bu doon jigéen ñi mën nañoo nekk imam du ne xayru sufuufi rijaali awwaluha wa sharruha aaxiru wa xayru sufuufi nisaa'i aaxiruha wa sharruha awwaluha doon loo wax li gën ci jigéen ñi mooy nekk ci waaw mooy mooy mooy bi nekk ci ginnaaw boobu axiruha bi ci gën a yées bon pas moom lañ la bi ci mooy boo mooy bi nga xam ne moo gën a nekk ci kanam léegi nan nga mën a taxawee ci kaw loolu ne léegi waxatuma la dara léegi moom muy jiite ay góor yaa subhaanallah non de façon yooyu euh, euh, vous savez que même boo kii affaire bi nga ne bon ñun ñu ngi xaw a wàcc quand suñu parce ma ne waaw c'est ça c'est vrai que affaire la boo xam ne euh, di ko souligner sax euh, ndax mooy comme li ñu waxoon keroog rek dafa am ay neen yoo xam ne moom fasaaduhu yughnina an ifsaadi wa butlaanuhu waaw yughnina an ibtaali ak yàquteem ak mbonam ak ñàkk dëggam loolu kese doy na daa leer ba nekk fi di ko jéem def jal waaye jamono ji daa soppeeku waaw façon bu nekk ngay jëm ñu ba pare nga gis ñoo xam ne nee nañ ci diine la ñuy wax ñoo bay borom xam-xam lañ di leen ci jàppale lépp di ay kaliba ko ki nar bëgg rek neex les tubaab et les féministes ñu ne voilà l'islam c'est moderne ak nangam voilà il faut moderniser l'islam il faut moderniser kullu hada kadib l'islam gën a moderne c'est perpétuel ni ko yonent bi saa saa indee waaw mooy nabiyu aaxiri zaman te ki ko teg l'islam bi da borom bi tabaaraka wa taala alaa ya'lamu man xalaq mi bind ne lii la ilaa yawmi diin doxale leen ma nii nga ne ko bo baa ko foog moo tax képp koo dégg mu wax loolu bu dee ko xam la acte yi yàlla teg ay peine de mort ay koo xam ne bu njaaloowee nii nangam yooyu mu nekk ku xam ba pare di wax mandiwul amul pression boo xam ne daa tax ah muy wax mais xam nañ ne gëmu ko waaw mooy waa ji dañ koo forcer ci muy wax loolu wala moo mu wax ko taqiya ngir am loo xam ne yooyu du la kii ah nga ñëw. ne da ngay wax ci loo xamante ne bi ghayri ilmin wala hudan wala kitabin munir wallah waaw amoo ci njub amoo ci téere amoo ci sa amoo dara di waxi sa bakkat ngir neex sa waa sa sa bu dee xam nga ba pare wax li yàlla àtte ate yàlla nga ne dañ koo war a réformer war nañ ko seetaat waa nous les ulama il faut qu'on se revoie pour voir euh, hukmu lapidation ak nangam nangam yooyu raj mu loolu est-ce duñ ko seetaat yow bu dee gëm na loolu ngay wax. yow boo ko waxee gëm nekk ko xam bu dee ko xam nga yéefér nga yéefér nga waaw parce que da nga ne acte bu yàlla teg yow nga ne yow léegi nañ ko dindi quoi pour des intérêts moo yow da nga rek wala la mooy lañ doon wax keroog rek ab chef de quartier est que mën naa destituer premier ministre ba ñuy wax ci lu yàlla tegub jaam jaamu yàlla ju yàlla santub jaam saskub jaam ab jaam ni moom manu koo teggeel am ak ku man di doon ku ñëw lu la yàlla teg farata ñëpp teg ko hatta ala nabiyyi ci yonentam alayhi salaam muy julli mu nekk ci feebar di jóg di ñëw di julli di daanu ñu koy sotti ndox muy inconscient muy jóg naan asal la naas ndax nit ñi julli na ñu ne déedéet mu jógaat mënatula daanuwaat ñu sottiwaat ko ndox mu xim ñu lay ko waxaat lool ba mu jóge mu xam ne man la àgg ca jàkka ja mu ne muru Abaa Bakrin Abu Bakr fal yusalli bi naas mu julli nit ñi mu jiite nit ñi radiyallahu anhu loolu yàlla teggilu ko soppeem boobu yow nga bëgg ñëw ci ginnaaw naan diw parce que mooy taaliba euh, Serigne diw Serigne diw moo ko teggil kër nar la Serigne diw non seulement li ngeen di wax dangeen ngeen koy tuumaal du dëgg waaw te même ñu d'accordoon ne sax nee ngeen Serigne diw ko def loolu xanaa xamoo ne loolu ci boppam bu dee ne moom parce que boo ngeen nee Serigne diw moo ko def. bu dee ku xam la moom ci boppam day génn ci diine moom ci boppam day ci diine léegi nag yéen seen wax ji ak moom mu génn ci diine ba ngoo gën a garaaw dañuy xam ne yéen ay kadibu man ngeen ay narkat ngeen loo xam ne li ngeen wax daraa ci amul voilà c'est ça en plus li ci gën a tee neex mooy moom daa bind ba fi lu leer nañ ka ngeen naan moom la ko teggil moom ci boppam mu bind leer di ko wax naan ko deel julli di ko yëgal di ko digal ñi nga xamante ne ñooy say ñun léegi loolu leer nañ ñu bëgg ko jënd la parce que léegi lii la wax ci ginnaaw gi nangam ak nangam ma ne ay caaxaan la mu leer naññ waaw te Serigne boobu ngeen wax naan ci moom lañ ko jëlee wala keneen ak keneen keneen keneen ay am na oustaz diw waaw do diw sax nee woon na waaw nangam ak nangam ñoom ñëpp bu dee loolu lañ jëm ginnaaw bi ñu xamee ñoom ñëpp ay yéeféer lañ du ñuy jullit nekkul ci l'islam waaw ku dul julli nag manoo taasu ci barkeem loolu daa leer waaw léegi nag benn affaire am mooy soit ngeen saxal ne yéen li ngeen wax am bu dee loolu mooy njëli bi ñu ñu ngeen di wax noonu bi ñuy jullit wala yéen yéenay kadibu yéenay nar te loolu mooy dëgg yéenay kàcc loolu amul voilà ñu delloo leen seeni kàcc waaw <laughs> fa soqan lakum voilà loolu mooy dëgg kon bi ñuy wax loolu c'est la même chose <laughs> nan nga mën a ñëwee naan nañ moratoire voilà il faut construire pour voir certaines kii euh, euh, euh, de la charia voilà ngir lan on va faire un colloque entre yéenay ñan <laughs> non billahi ñooñu ñooñu ñooñu mooy al imam Ahmad ke Ahmad Shakir doon wax rek gaa yoo xamante ne nii seen place bu doon réewum charia lañ ne mooy lan mooy seen jaas yay dal ci seen ndodd yi waaw mooy jaas faat nañ leen ci jaas yi l'islam bu yàgg ñu ne ñooñu ñooy taxaw di wax ci turu diine naan dañuy décider ci turu diine nangam nañu nàngam nangam wal iyaadu billah hada baatilun wa laybun wa lahwun waaw kon loolu dafa leer nañ voilà loolu masala la bu ñu fàtte woon boo xam ne vraiment presque sax du masala bu tax ñu wax waaye euh, fu mu leer rek waaw da gaa yi léegi moom <laughs> léegi lii dafa leer waaw bi gën ci sax jigéen ñi mooy bi nekk ca gannaaw bi ci moyen boo mooy bi nekk ci kanam waaw ndax dàq li nga xam ne lislaam tout le temps jaxasoo góor ak jigéen lu muy bañ la parce que fitna ci juddoo waaw jit fitna ci jub laa ma xaal waaw voilà boo ñëwee jub conférence ñu teg chaise yi hein nga gis ñoo xamante ne seen yi daal li ñu ko tege am na ay góor yu nekk ci biir raawu jigéen ñi jigéen ñi ay góor ñekk fële ñu jaxasoo noonu yow boo ñëwee bala ngaa tàmbali la priorité absolue bala ngaa tàmbali mooy régler affaire boobu mu leer na ñii di ñooy jëkkër ci jabar ah, de toute façon xam nga leen ñii du ñuy jëkkër ci jabar te bu ñu doon ay jëkkër lii lépp mënu nekk ñii ñëpp ñii ñooy seen i jëkkër ñii ñooy seen i jabar du loolu premièrement li ngay def mooy régler affaire boobu. waaw ah, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd eh, bala ñu tàmbale eh, dañu bëggoon eh, nii ñu gisee jataay yi deme nii mooy na góor ñi nekk benn côté jigéen ñi nekk benn côté bala ñoo tàmbali waaw ci teggin waaw xam naa dañuy xaar di cinq minutes bu ko defee gaa yi ñu defaraat affaire waaw te boo paree yow bul wax rek noppi waaye bi gars yi defar yow boo tàmbalee soxtaan leeralal lu tax loolu ak fan la alquran ak sunna li nga xam ne loolu boo tax ñu war a doxale noonu te ñi ma fekke woon mbir mi war la demee noonu waaw te bokk na ci hadith nga leen war a leeral lu mel nii yoneen saa salaam hatta ci bërëbu jaamu yàlla jàkkaan ji waaw fi nga xam ne fi la ko Seydina Jibril yu fekk wahyu bi di wàcc hatta foofu yeneen saa jigéen ñi noonu parce xam na ne la waaw moo tax keroog ba mu gisee Seydina ca Makka ba muy aj waaw muy xool benn su ndaw boo xamante ne ni ndaw su rafet la mu koy xool ndaw su di ko xool yeneen saa salaam daal di dippër ñi xar kanamu Seydina al-Fadl ibn ba Seydina Abbas baay ji radiyallahu anhu ibn Abdil Muttalib <laughs> ne waaw yeneen saa saa gis naa ngay nga nga nga wëlbati sa sa sa <laughs> xar kanamu eh, doomu doomu baay tëx bi muy man mii waaw lan moo tax nga def lool yeneen saa saa ne ra'aytu shabban wa shabba fala amanu fihima fitna aw aw aw fala amanu eh, fala amanu hmm? wóoluma fitna dal leen ñoom ñaar moo tax ma def lii yow nga may wax waxu caaxaan ñu toog côté bokk lii daanaka seen mbagg yi sax di laalante nga ne léegi c'est ça voilà euh, c'est ça lii mooy affaire bi voilà c'est ça la modernité kadib laysa bi modernité modernité mooy ma jaa bihi rasulullah alayhi afdalu salatu wassalam perpétuel euh, euh, bees la def kon nag buñ buñ gisee loolu kon <laughs> wallahu taala alam ñu ñëw ci suñu fii muy hadith bi mu ne kon hadith mille quatre-vingt-cinq mu ne wa an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu mu ne wa an abi sa'id al-khudri mu ngi jële ci sahaaba na am abu sa'id al-khudri sa'd ibn sinan euh, malik ah sa'd ibn euh, malik ibn sinan voilà sa'd ibn malik bare aba sinan yaa malik baayam moo doon sahaaba malik <laughs> radiyallahu anhu anna rasulullah kene ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam kat qaala ne anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ra'a dafa gis fii ashaabihi ci saxaabaa bi ak ak ak ak nekk gannaaw ak dellu gannaaw mooy gis ñoo xam ne lii nag bon dinañ ci ñëw léegi nañu wax baat yi après dinañ ci ñëw bi mu seet loolal fa qaala lahum mu ne ak dellu gannaaw nekk ca gannaaw mu ne leen taqaddamu avancé leen dee leen ñëw ci kanam waaw dee leen nekk ci kanam mu bi te dee leen ma roy waaw dee leen xool li may def ngeen koy def wal ya'tam bikum man ba'dakum ñi nekk ci seen gannaaw di leen roy yéen di def li leen gis may def ñoom ñuy def noonee te gise ko ci yéen waaw <laughs> ñu leen ñooy suivre ñoom ñu leen di suivre mu ne laa yazaalu du deñ qawmun ay nit it am na lu ma fàttaliku ci hadith ni naa Jaabir ibn Samura bi nañ àggali li insha allah dinaa ci ñëw insha allah <laughs> insha allahu taala <laughs> mu ne laa yazaalu du deñ qawmun ay nit yata'axxaruuna di di di yéexantu waaw di gannaawal seen bopp hatta yu'axxirahumullah ba borom bi daal di leen yéexe bañ leen ca gannaaw délaissé leen ca gannaaw <laughs> di tardé rek na yàlla boole la ca Hmm? yow ca ña nga xamante ne sawaay yow moom tout le temps borom bi def la ci nit ñi nekk ca gannaaw gannaawal la mu ne rawaahu muslim al imam muslim moo ko solo hadith sayna Jaabir ibn Samura bi li ma ci fàtte woon radiyallahu anhu mooy bi mu ne yonent bale saa saam dafa génn ci ñun fekk ñu nekk xilaqan wala xalaqan mu ne maa ni araakum izin loolu ci jàkka ji la woon ñu ngi doon wax ne amaana bokk hadith sayna Abu Sa'laba bi ndax boobu ci tukki la woon mu nekk ci jàkka ji waaye bon euh, ña ñamu ñamu doon ñamu àndaloon sa voyage ba te dina Abu Sa'laba al-Khushani radiyallahu anhu doon ko wax mu buuteeg nii mais lii parce que Seydina Abu Hurayra en dafa solo xadiis mel nii daanaka bu Seydina Jaabir mu ne yeneen saa sam dafa génn ci këram dugg ci jàkka ji gis ñenn ñi nekk fii ñenn ñi nekk fii ñenn nekk fii mu ne lan moo maa lii araakum lu tax ma gis leen ngeen tàqale ko kon loolu day wane ne lool ci jàkk ji la woon loolu lañ bëggoon a souligner wallahu taala alam léegi <laughs> kon suñu la nga xam ne bon xawuñu ko woon dëgëral beneen bi lañ gënoon a jàpp moo gënoon a noor ndax xadiisu Seydina Abu Sa'labata al-Xushani bi kenn amaana ci ci tukki bi moo gën a lëng waaye xadiisu Seydina Abu Hurayra bi dañuy wane lool ci eh, li nga xam ne mooy ci jàkkaam ji la woon te bu boobaa dañ naan soit mooy. Euh, euh, amaana bii mu njëkk léegi bañ tukkee ñu foog ne boo ñu fàtte ko wala ñu jàpp ne boo yeneen saa sa dool ci jàkka ji la ñu wax lii ñu ngi tukki mu ne leen yéen innama tafarruqukum fi hadhihi shi'ab wal awdiya innama dhalikum min ash-shaytan seen ci hadith sayna Abu Tha'laba al-Kushani seen taxal seen tàqale foofu gii ci xur yeeg yooyu lool yëgle na ci seytaane la jóge waaw loolu mu nekk que loolu noonu dañ ko fàtte wala boo ñu foogoon ne lay ci jàkka ji la ñu waxaat leen ko léegi nag ba boobu masuñoo deñati fu ñu nekkati ñooy nekk wenn ñooy dañuy dañuy groupé wu bu ñu nekk ñenn nekk fee ñenn nekk fee ñenn nekk fee ku nekk def sa tànk fële voilà loolu mën naa nekk wala li ñu waxoon mooy que ne ñi mu doon wax yi mu wuteeg ña nga xam ne ñoo àndoon ak moom ci tukku bi en tout cas lu ci man di doon hadith sayna Jaabir ibn Samura bi xaraja alayna rasulullah sallallahu alayhi wasallam loolu day wane ne loolu hadith sayna Abu Hurayra bi day wane ne loolu ci jàkka ji la woon te sax bon euh, foog naa mu euh, Ibn Abi Shayba bu mu juumul rahimahullah am na fu ma liir que ne euh, Seyna Jaabir ibn Samura foofu leeral na tamit ne ci jàkka ji la woon mais wóoruma bu Seyna Abu Sa euh, Abu Hurayra bi moom c'est clair voilà wallahu taala alam léegi wuñ continuer fii kon mu ne rawahu Muslim hadis bi 1085 léegi laaj mu njëkk bi mooy waa est-ce al imaamu Muslim kese ko solo ñu ne la déedéet waa asxaabu sunan solo nañ ko des al imaam at-Tirmidhi na ko noon al imaamu Ahmad jiitu woon na mu solo ko hadis bi imaam Muslim da cee wéete ci imaamul Bukhari solo ko moo imaamul Bukhari taalibeem bi imaam Muslim imaam at-Tirmidhi rahmatullahi alayhi ma ñoom ñaar ñoo ko solo wal al imaam Abul Muslim ibn al-Hajjaj mu ngi koy ci kitaabu as-salaa baabu taswiyati as-sufuuf wa iqaamatihaa wa fadli al-awwali fal-awwali minhaa mu ne haddathanaa Shaybaan ibn Farruukh mu ne nettali nañu suñu sëriñ di Shaybaan ibn Farruukh ah, Abu Muhammad al-Ubuliyyu rahimahullahu ta'aala al-Basriyyu gane àddina la 140 génn àddina la 236 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddasanaa Abul Ashhab mu ne ki ne nettal mooy Abul Ashhab di Ja'far ibn Hayyan as-Sa'di Abul Ashhab al-Basri al-Kharraz rahimahullahu ta'ala gane àddina li nga xam ne mooy l'an soixante-dix génn àddina l'an cent soixante-cinq rahmatullah alayhi am na wuute nag ci ay mbiram kañ la génn àddina rahmatullah alayhi an Abi Nadra al-Abdi mu jële ci kuñ naan Abu Nadra al-Abdi al-Munzir ibn Malik loolu moo doon dafa tàkkantalam nag la gën a suwe mais turam moo doon al-Munzir ibn Malik ibn Qata'a Abu Nadra al-Abdi al-Basri rahimahullah moom mu ngi génn àddina l'an 108 rahmatullahi alayhi an Abi Sa'id al-Khudri moo ko jël Sayyidina Abu Sa'id di Sa'd ibn Malik ibn Sinan ibn Ubayd ibn Thalaba ibn Ubayd ibn Abujur Khudra ibn Awf ibn al-Harith ibn al-Khazraj al-Ansari wal-Khazraji al-Madani Abu Sa'id radiyallahu ta'ala anhu wa arda génn àddina la 163 am na ñoon ñu ne non la cent non maanaam cent la 63 <laughs> hein voilà la 63 <laughs> am ñu ne de la 63 fan non 64 ñu ne 65 am na sax ñu ne 74 wallahu ta'ala alam muy saxaaba di doomi saxaabi wax nañ la yàgg nañ la wax ne baayam Euh, moom euh, ñu ngi ko gaañoo euh, fi nga xam ne mooy Uhud waaw Sa'id ibn Malik kii al-Munzir ibn Malik am nañu naan ibn Qutaa tamit Qutaa voilà mi nga xam ne moom moom moo ko jële ci moom mi al-Munzir ibn Malik ibn Qutaa jële ko ci muy Abu Nadr al-Basri al-Abdi ak al-Basri rahimahullah jële Seydina Abu Sa'id radiyallahu ta'ala anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam ra'a ashab fi ashabihi ta'akhkhura fa qala lahum taqaddamu fa'tammu bi wa liya'tamma bikum man ba'dakum la yazalu qawmun yata'akhkharun hatta yu'akhirahum léegi xadis baa ngi ñi la ko al imaamu Muslim mim ne rawahu Muslim ci xadis numéro 438 ci Sahih bi nii la ko ëndee léegi mu des ana ban lëkkaale lax suñu xadiis bii am ak li nga xam ne mooy eh, bunt bi ñu nekk di wax ci ngëneelu bu njëkk ba digle bi ñu digle eh, ñu matal ak di ko jubal xoj ak tamit di takkaloo ci ne la xadiis bi yonent bi alayhi salaam bi mooy dafa digal saxaabaan yi te tey na moom laa doon wax sànq ne dinañ ci ñëw après waaw raa fi ashaabihi ta'axxura waaw loolu ci julli la wala du ci julli mais yonent bi alayhi salaatu dafa gis ci saxaabaa yi ta'axxura waaye am na ci lii wane li kenn nag ci julli la woon mooy kenn yonent saa salaam dafa gis ci euh, saxaabaa yi ta'axxuran boo xamante ne fil masjid raa raa rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam masjid voilà. yonent waaye saa saam dafa gis ay nit ca gannaaw jàkk ja waaw waaw <laughs> waaw léegi nag mu daal di wax li mu gis ne daal lii ak gàttañ ñu wax ci martaba yu ut martaba yu kawe yi ak bi ci jëm mu ne leen ah ah wala ñu jàpp ne ñoom daa peut-être waaw ñun de xam naa nañ ne fii rek te bàyyi ñu kawe yi fële hmm? <laughs> waaw loolu lépp mën naa ne en tout cas. Euh, loolu al al imaam at-Tiibi léegi la raa axura bala ñu ñëw ci lëkkaale bi parce que côté bi dafa am solo mooy taaxuran mais boobu raa fi ashaabi taaxuran ci jàkk ji la woon comme ni ko riwaay bii di wane wala parce dafa yor ñaari ñaari dafa yenu ñaari tekki en fait loolu la moom la al imaam at-Tiibi rahimahullah di wax ne mooy raa taaxuran fi ashaabi mu ne yaxtamilu an yuraada bihi taaxir at-taaxur fi sufuufi as-salaa mooy yenu na te ne te loolu leer na ci riwaay bi ñu doon mooy te ne euh, mooy yéexe yéexantu <laughs> ci sàppe yi ci julli nekk yow buñ nee nii rek nga nekk ca gannaaw naan gaa yi demal demal ci wala di téere ñëw yi ñuy avancer rek yow nga nekk ca gannaaw mu ne loolu benn la mu ne wa ta'khuru an an akhdhi al-'ilm waaw ñaareel bi mooy yéex gi nga xam ne moom la ñuy gaa yi yéex di ñëw di jël ci xam-xam ci moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam voilà kon nag loolu la bu dee bële mooy kon ñi nga xam ne ñooy boroom xam-xam yi mu ne bu dee bi ñu njëkk a wax ci jàkka ji ci sàppe yi te loolu moo tax imaamu Nawawi indi ko fii te loolu la xadiis bi zahir bi loolu la waaye day day yen waale beneen tamit beneen bi mu wax mu ne bu boobaa kon mooy maanaa bi mooy nag ñëw taxaw sama wet boroom xam-xam yeeg boroom xel yu sell yi waaw ci sàppe yi nga xamante ne nii ñoom dañuy ñëw di mën a roy ci man ñi ci tegu daal di roy ci ñoom mooy di xool ndax bu ñu gis imaam bi li ñu gis ne imaam bi def na lii mooy sàppe bu njëkk bi bu dee ñoom ñooy gis imaam bi ñoom li ñuy def la ñeneen ñi di roy ci ñoom voilà waaye bu dee beneen bi mooy kene euh, euh, yéexantu ci wàllu ñëw di jël ci moom xam-xam mooy yéen ñépp na ngeen di ñëw di jël ci man xam-xam yata'allam kullukum minni al-ilm wa ahkam ash-shari'a wal yata'allam at-tabi'una minkum wa kadhalika man yalunahum qarnan ba'da qarn ila inqida'i ad-dunya voilà ah mu ne bu dee nag jël xam-xam mooy kon yéen saxaaba yi sama saxaaba yi radiyallahu anhum yi boroom bi def boole ma ak yéen dee leen gaaw day def yitte ci jël xam-xam ci man jël rawatina acte yi nga xam ne yi nga xam ne yàlla looloo tax mu binduñu waaw muy jaamu ko ak nan lañ koy defee te ma war koo leeral gaaw leen ngeen koy jële ci man bu ko defee ñii ñëw ci seen gannaaw seen taalibe yéen bu ma fi jógee ñu jëli xam-xam boobu ci yéen naka noonu ñu koy paasante di ko paasante ba ni àddina bi di jeex yee loolu lu amaam solo la loolu nga xam ne moom la al prix bi wax rahmatullahi alayhim waaw léegi kon lëkkaale bi kon mooy euh, li nga xam ne mooy lu gën euh, lëng mooy ci wax ji mooy ñaar yi da ko yenu mais mooy fii euh, précisément ci sàpp yi la doon wax léegi kon loolu la fekk yonent bi isa salaam ne dafa gis ay nit ñu nekk ca gannaaw ak ak ak ak nekk ca gannaaw mu ne leen taqaddamu fattamu bi loolu mooy wane kon gëneelu sàppel bi ci kaw ndax yow yaay gis imaam bi rawatina jamono yooyu yaay gis yonent bi alayhi salaam ba pare yow yaay jëkk roy ay mbiram te lépp lu muy def nga man ko di teg bët loolu moo tax Maliki de passage ne kii julli est xool masalaam day xool fi muy sujud mawdi'u sujudi wala day xool ci kanamam ñoom fii leen jëlee ne bu boobaa nit ki day xool ci kanamam parce que bu dee noonu dañ doon xool seen sëgg di xool seen fi ñuy teg seen jëf yonent saa salaam yu bari ñu doon def te ñuy nettali naan ñuy gis euh, ba nga xam ni di yëngatoog yooyu yooyu mel noonu loolu bu ñu xool woon ci kanam doonuñ koo xam voilà <laughs> kon ak buy tasawut voilà loolu it euh, lu am solo la wallahu taala Euh, loolu kon yonent bay saasaam ne ñëw leen ci kanam taqaddamu fattammu bi bu ko defee yéen ñi nga xam ne yéen a xaasu yéen a euh, ñi nga xam ne xaasu ñoo ñoo ñoo ñoo am xéewalu te daj euh, julli ci kanam ñeneen ñi di copier ci ñoom kon mu ngi noonu kon ngëneelu sàrt bu njëkk bi moo tax yeneen saasaam ne Euh, taaxur googu di nekk ca gannaaw te ba mu ko gisee da ne daa ah, déedéet déedéet waaw waaw taqaddam ñëw leen ci kanam ñëw leen ci kanam faktammu bi ngeen roy ma waaw waaw ngeen roy ma di ma suivre ci li may def waaw wal yatamma bikum man ba'dakum ba pare mu teg ci lu am solo laa yazaalu qawmun lu général du dañ ay nit ñoo xam ne taaxarun yu yiw yi dañ ci yéexe waaw xam nga yiw yi suñu borom da ne na ngeen ci gaaw. wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun ci nii na njëkkante ñiy concurrence di njëkkante nañ ci gaaw waaw waaw <laughs> bu dee ci wàllu utub dërëm akub xaalis yëfi àdduna mu ne famshu fi manakibiha wa kulu dox leen bu dee ci yàlla mu ne fa firu ila Allah bu dee ci yàlla moom yàlla dañu ne daw leen jëm ci man waaw jëm ci yàlla waaw bu dee yàlla daw leen mooy jitte gi nga koo war a def ci wàllu lu lay jegeel sa borom moo war a ëpp doole fuuf li ngay def ngir am loo xam ne pour sa dunduk àddina gi nga xam ne eh, kese la waaw waxuñ la nga ko yàgg dañ koo wax da ngay boole déer yi bi nga war a gën a féetale kaw mooy côté xam-xam dëkk yooyu nga xam ne loolu rek mooy li tax ñu bind la wa maa xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun borom bi ne binduma jinne dul ngir ñu jaamu ma kon sauf que àddina bi yàlla defuñu ay robot yoo xam ne du ñu lekk du ñu naan du ñu ami soxla dañu ami soxla moo tax mu daganal ñu yooyee nañu aywa waaw al kasbul halal li nga xam ne mooy fàgg wun woo xam ne wu dagan la nañ ko def nañ ci nekk waaw waaw waaye nag inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba borom bi nag na ngeen xam ne ku teey la de du nangu lu dul dee uti dërëm wala uti doo dund warula tax nga jël lu xaram di ko dugal sa biir yaram bi ndax kullu lahmin nabata bi xaraamin fannaaru awlaa bih la yoneen saa wax bépp suux waaw bu dee nit suux la ñu wax ne yàpp <laughs> yàpp yooyu ñooy xar yeeg ñoom ñun ganaa ñoom ñun nag yeeg façon yooyu waaw chair de poule waaw waaw kon mais du euh, yàpp nit non mooy suux bépp suux boo xamante nii liñ ko ne euh, màggale moom la màgg moom lay nes nesee moo tax mu màgg mooy lu xaraam loolu mu yaram boobu sawaraa moo la gën a ne moom la gën a yella waaw sawaraa gën a yella ci moom moom mu gën a yella ci sawara wal iyaadu billah kon nga gis laa yazaalu du dañ qawmun ay nit yata'axxaruuna di di di yéexantu ci yu baax yi waaw waaw xam nga nekk ci fàtte bu njëkk bi xam nga du farat xam nga du farat pourtant yeneen saa salaam wax lii ba mu gisee ay nit yu yéexandu fële nekk fee di nekk ca gannaaw rek mu ne leen mais ñëw leen ci kanam da ngeen di roy ci man bu ko defee ñi nekk seen gannaaw di roy ci yéen ba pare tam du dañ nag mu jox leen ci bu général laa yazaalu qawmun du dañ ay nit yata'axxaruuna di yéex di yéexal seen bopp di nekk ca gannaaw nekk ay retardataire firi hatta yu'axxiruhumullah bu borom bi nag di leen gannaawal di <laughs> gannaawal seen bopp ba borom bi gannaawal leen. waa fu leen borom bi di gannaawal ñu ne non ñu leen di gannaawal dafa garaaw de parce que xam nga ñoom al imam an-Nawawi rahimahullah dane ay an rahmatihi wa azimi fadlihi wa rafi'il manzila wa 'anil 'ilmi wa nahwi dhalik bi dina lañ gannaawal nekk di gannaawal seen bopp rek waaw lu ñëw ñu jàpp ah ñoom lii nag mooy mooy idée boobu nga xam bul nangu kenn def ko sa bopp waaw ne la non ñoom diw moom ñoo raw ñu kenn manu leen a dab amul waaw dañ laa bëgg nax képp def nga leen di topp abadan yàq sa njaboot boo deewee sa njaboot ñëw topp leen ba dee loolu kese leen bëgg mais loolu amul ah ça n'existe pas ça waaw loolu existe wul waaw sinon compétition bi boo doon faussé te borom bi ñëpp la teg même pied d'égalité am na ñoo xam ne sax. Ah, ñoom fa ñu juddoo te baytu xam-xam ba pare di sàggan ba xamuñ dara léegi yow wala soppatoo wuñ ko di ut li nga xam ne mooy xuttaamu duniyaa mattum àddina yaw li nga xamante ne yaa góorgóorlu ñu ne la boo jarul ngay sonn nag loo sonn sonn sa waay raw na la ci juddu la loolu amul ndax yonent bay saa saa boo ko wax waaw képp koo xam ne man lam yusra bihi amal man batta bihi amal lam yusra bihi nasab lam yusra bihi nasab nee na képp koo xam ne mu ngi ci arba'ina Nawawi yi hadis boobu waaw ko xam ne say jëf moo la yéexe ci ci ci daraja yu kawe ya jëm ca yàlla ak am ah, ngañaay yu askan bi nga bokk du la fa gaale mukk waaw kon loolu dafa leer waaw ba la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bit taqwa waaw amul benn lu ab arab gëne koo xam ne du arab lu dul ci ragal yàlla borom bi ne inna akramakum inda allahi atqaakum ki gën a tedd ci yéen fi man mooy ki gën a ragal yàlla ki gën a ragal yàlla a ragal yàlla amul wala mooy ay doomam ay doomam moom tout daa ñooy gën ragal yàlla loolu moo amul du tout loolu dafa amul bu la ko kenn mooy esprit défi défaitiste yooyu non seulement baaxul ci bindeef rawatina ci gone gis nga boo ko xalaatee def ci boppu gone tout le temps day foog ne non là c'est pas pour nous ça c'est pour les autres pour les ñun moom nañ yata axaru na quoi ñun nañuy nekk ci gannaaw rek wala di gannaawal seen bopp tout temps daal kudd yu njëkk ya ñoom duñ ci bokk mukk bu ñuy séddale waaw ah bu ñi nga xam ne ñoom ñoo ñoo am droit jël buñ jëlee lay topp te ndab ya ñu jël ñun ñu ñu ñu daal di ciy raay di woo ci loolu doy nañ manque d'ambition la ak ñàkk xam dara waaw sahaaba yi radiyallahu anhu keroog Xaybar bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne la uutiyanna raayata nga def rajulan yuhibbuhu Allahu wa rasuluhu wa yuhibbu Allahu wa rasuluhu wa rasuluhu <laughs> Sayyidina Anas nee na fa baata naasu yabukuuna laylatahum ayyuhum yu'ta ñoo xam li mu demee Sayyidina Anas neewul ah man de moom gone la boo du ma ndaw du ma gone mais ndaw laa <laughs> fii Seydina Abu Bakar ne Seydina Omar Seydina Ousmane Seydina Ali Seydina Abu Ubayda Amir ibn al-Jarrah ñoom Seydina Bilal non man moom naa toog ne man Anas du ma jéem dara yeneen saa san keroog Xaybar bi ne dinaa joxe raaya bi suba drapeau bi suba góor goo xam ne daa so yàlla yeneen tam yàlla tabaaraka wa taala ak yonentam sallallahu alayhi wa sallam dañ koo sopp moom mu yàlla sopp yonentam sallallahu alayhi wa na keroog gis lu gudd joo nit ñi ku ci nekk yaa ngi def loo man ci jaamu yàlla di ñaan yi yàlla ay ñaan ak ngir ngir ñaan yàlla borom bi def kooku yonent sallallahu alayhi suba moom lay jox raaya bu mu nekk yow Seydina Omar ibn al-Khattab radiyallahu na man keroog laa bëgg jiite dara parce que li yonent bi alayhi salaam lëkkaale ak jiite keroog muuri mooy mahabbatu Allah wa rasulihi sallallahu alayhi wa sallam wa mahabbatu al-mar'i hadha al xam ne day nañ que ne kii moom amatul lam-laamee est-ce que na sopp na yàlla yonent bi alayhi salaam yow loolu moom yow yow jar ngaa ban temps dóor ba ngay waaj a <laughs> waaw. waaw léegi nag nga gis ñoom ñëpp foog baatal naa seen mu ne yëpp amul kenn ku ne ba mooy esprit de vitesse yooyu boo ko amee li tax suñu booy yi moo xam ci quartier yi wala feneen ñu jàpp ne wala école sàngam mënuñu faa dem c'est réservé aux tubaab wala bu dee Sénégal lañ ne aux riches aux enfants des riches quant à ñun moom sama jaay sama yaay caaf lay jaay kon ñun sama baay ouvrier la loolu ñun moom wala boog ab cantine la yor fee ca Sandaga wala fii ci marché Thiaroye wala marché Ocass loolu jaru ko euh, c'est pour ñi nga xam ne moom seen baay il draine des millions ma ne loolu yëpp du dara bàyyi leen nañu bàyyi suñu xalaatin yu yées yooyu ñuy ñuy ñuy di ko saxal ci boppu xale yi ñoo leen rey te dundaguñu amaguñ benn ay rey nañ yéen. ñun bu ñu nekkee ay défaitistes nañ nekk défaitistes mais dañ bàyyi gone gi mu ambitieux